innama harrama alaykum al maytatu yo al maytata borom bi li mu kii dafa leer laa wax leeral na ko waaw leeral na li nga xam ne moom la ñu xaraamal waaw lu dul ma turirtum ilayhi loolu bokkul ci règle loo xam ne da ngaa loolu lor tax kon gis nga kon charia ni traité affaire yi waaw dañ ciy xam ne mooy li gars di wax naan voilà il faut lutter contre le euh, euh, euh, yàq nourriture géeg di sànni yenn yeeg loolu sharia jàngal na ko bu yàgg soxlawuñ ay écologistes yoo xam ne yu daggee fële ca làng ga <laughs> ñëw di ñu jàngal en tant que musulman suñu kër yi nan lañu war a def est nañoo que dañoo war a trier affaires yi yi nga xam ne waru la faa nekk ci poubelle yi yooyu xam nañu ko sharia jàngal nañu ko bu yàgg jàngal nañu ko bu yàgg yàq gi tamit nga xam ne xoola pays entre gap bi am entre pays développés yi ak pays pauvres yi gis nga pays pauvre liir affaire bu mel noonu gis nga li ñuy yàq li ñuy tuur di ko sànni ci wàllu nourriture bu ñu ko joxoon pays pauvre yi ñàkk jeex ci àddina waaw wa innakum la takfuruna billadi xalaqa as-samawati wal ard billadi xalaqa as fi yawmayn wala al arba wa yéen da di weddi est ce ngeen di weddi borom bi nga xam ne moom moo bind suuf waaw a innakum la takfuruuna billadi xalaqa al arda fi yawmayn mi bind suuf ci ñaari bés wa taj'aluuna lahu andaadan ngeen koy utal ay ndend daalika rabbul aalamiin kookee di def loolu mooy borom bi def yi wa ja'ala fiihaa rawaasiya min fawqihaa wa baaraka fiihaa wa qaddara fiihaa aqwaatahaa borom bi nee na borom boobee moo fi def montagne yi ngeen di gis ñuy téye suuf nekk ay pont mel ne rawaas yi di ko dëgëral wa baraka fiiha moo def barke ci suuf moo tax suuf bu la ci kenn nax yaa ma'shar sénégali yi ah <laughs> am ngeen président bu bees mais jëlagul fonction am la ah, bu leen foog ne fal ngeen ko tey après fal nañ ko tey suba mbir yi doxa même bu jëloon fonction am sax da ngeen a ne <laughs> Rome daal sa sa c'est fait en une minute quoi lu ma ko c'est des batailles longues nga combat yu dur la yoo xam ne moom ku dëgguwut àndoon ak kañu fal de toute façon yow yaa koy njëkk xarab parce que da nga yow euh, léeg dañuy bëgg am te duñ sonn ah xamuñu ñu bari tàmmuñu liggéey tàmmuñu sonn waaw te corruption biñ nekk ak naxaateeg ak lijjanti am dara loolu bu ko fi naree tere yow yaay njëkk xeex waaye il faut nag mu tere ko bu mbir mën a dox waaw waaw kay waaw léegi mooy bu la ci kenn nax laa leen wax bu ngeen bëggee développement wallahi bu ñu bëggee développement ñun les sénégalais waaye ñun monde bi yépp ñi pauvre réewu jullit ñi xam nga lan la fokk ñu dellu ci suuf si ndax borom bi nee na wa baraka boroom bi nee na maa barkeel ci suuf si nit mënoo nekk di dund dund koo xam ne yow lépp li nga soxla da koy jéebaane gaa yi mooy boobu jël nga sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa futur sa mbir dénk ko ñoo xamante ne nii ñoom seen intérêt kese la ñuy doxal ñooy yokk cours yi saa bu leen neexee bu leen neexee lañuy ñuy wàññi ñoom daal ñu seen progrès alors que bu dee yaa koy jëf yaa koy jëfal sa bopp am autonomie et su am am am autosuffisance en matière de ceeb comme que wolof yu bari ceeb képp lañ xam ak yu mel noonu mooy dina leen teggil lu bari. dépendance gu bari dina leen ko teggal te dina indi liggéey bu bari lay indi ndax ay main d'œuvre ñoo koy def ba pare ñoo xamante ne ni dañ ciy mën a investir doomu réew mi wa baraka fiha borom bee barkeel suufa waaw wa qaddara fiha aqwataha mu natt li nga xam ne mooy ñi fi war a dund ba duus di jeex boroom bi nee na natt naa waaw waaye sauf que nit ñi nit ñi nit ñi ñoo yàq affaire bi ñoo ñoo yàq affaire boobu léegi borom bi loolu danga ngaa ne ñan la ko taxaw loowee bi mu defee def na ko ah mais bu dee nekk euh, euh, xuut boobu ak waataxaa googu li ñu war a dundee daa am ñu ko accaparer te vingt pour cent de la population de la terre ñoom ñoo accaparer mbooleem quatre-vingts pour cent quatre-vingts pour cent des richesses de la monde du du monde yaa ngi imagine affaire boobu Allahu akbar mooy téeméer yu nekk ci nit ñi fukk yi wala lu ko gën a nii ñëw ñaar fukk yi ñoom ñoo yor juróom-ñett fukk xéewal yi nekk ci kaw suuf ñoom ñoo koy wax léegi ana ñeneen ñi ñu ne ko tungaañ wëlif leen ba pare nag ne leen nag eh, sonal leen fa ñu dëkk ba pare ne leen du ngeen jóge fa ngeen nekk nag gi ñu fekk ci ci àjjana gi nga xam ne moom lañ leen di xooye même bu dee nekku l'Eldorado waaw zaharal fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas léegi yàqute gi xew ci kaw suuf nga xam ne famille yi di am nangam ak nangam alors que ñee ñu ngi këpp ay lekk yu dul jeex Europe duggal duggal école yi rek duggal ma benn collège wala benn lycée wala benn école primaire en France wala en Allemagne wala en Belgique bu la ci neex gis nga mu am cantine cantine scolaire yi mais li ñuy tuur par bis yi li ñuy tuur par non yàlla la te yoo xam ne du lépp a ne am na yoo xam ne c'est que yi dañ koo laalu sax dañ koo togg teg gars yi am ko ci mbos lii jeex na ñu sànni ñu sànni te loolu ci boppam la yonent bay sa sa doon tere la ne bu sa li nga war a fex bu waddee faxas ko bu ko bàyyee seytaane de bu ko bàyyee seytaane waaw te loolu dañuy éviter ci lenn. mooy bu ñuy togg tamit nañuy togg loo xam ne xam nañ ne par euh, expérience loo xam ne lii dinañu doy mais li ñeen ñi jàpp ne moom ñoom balaa seen xel a tranquille il faut il faut ñépp lekk ba mu des seen xel door a tranquille loolu du xalaat bu jaar yoon loolu parce que bu doon loolu la yonent bay sasam du ne euh, ndab li nag leen ko ñëdd lañuy ñuy ñëdd daa des da da ko faa bàyyi bu dee xam nga ne ci par expérience lii de Euh, euh, ñaari kilo mooy suur gaa yi lenn am na dëgg la mooy mën nga suur lu ëpp lu sóor lu ëpp ngir sóoraale gan loolu it lu am solo la loolu mën na nekk waxuñu loolu ne man non loolu mën na nekk mais mooy ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoom c'est que tour da leen a neex loolu na nga ret way sasam ne déedéet loolu day mooy façade giñ doon wax lay lay lay kaat lay bañ mu am waaw ndax mbir mi yàlla da cee def barke te comme que nee na xamu ngeen wa baraka fiiha xamu ngeen barke bi est-ce que ci li ngeen njëkk a lekk bi nga tàmbalee lekk foofu la yàlla def barke bi wala ca digg ba wala li mujj waaw waaw nag loolu lu ama am solo la mu ne kon wa amarana mu digal ñu ne no euh, euh, mu ne ida saqata bu waddee luqmatu ahadikum euh, lu nit war a lekk moo xam ndawal gum war a dem bay fex mu wadd wax naa la nag à condition waddul ci sobe bu dee ci sobe moom ah non non sobe fan sobe da ngay jël ñu naan la dugalal ko lekkal sobe bi waxula lool de aga mooy yoo xam ne léeg-léeg bakkan bi da koy day day xaw a seexlu te loolu li na imam na indi hadis bi mooy eh, baabu tawaa tawaado buntu wàcce sa bopp mooy lii ko wàccewul sa bopp du ko man ah non ah, ne da nga ko seexlu yonent lay saa saa nag loolu noonu loolu la Euh, euh, yonent yàlla bi saa saam noonu la ñu mooy yi nga xam ne waxoon nañ ko ci jotaay yee ñu génn yi nga xam ne en général nit ñi dañ koy dañuy jàpp ne bon yaw boo xawee am yenn kii yi bon loolu yow itam ah moom la ñu son xadiisu euh, sayyidatu Aisha bi bii passé ci gis nañ jotaay bii wees këne moom bu ma sonal dugg ci kër bu nekkoon ci kër gi kaana yakunu fi mihnati ahli da doon liggéeyal boppam ak waa njabootam bu amee dàll yi bu dab daa xe bu daggee dàllam yi bu daggee yonent bi sallallahu moo koy defaral boppam bu yéreem bi teppeekoo fenn moo koy ñawal boppam allahu akbar bu amee bëgg ratt ci xar yi ak yooyu mooy dem ratt ko du toog ne rattal leen léeg-léeg nag mu wax loolu waaw léeg-léeg ah, mu laaj loolu ñu rattal ko gis nga ci gàddaay gi bi mu demee mook Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bon dañu ña dañu dajeek waa ji quoi <laughs> benn sàmm ñu laaj ko ne ko est ce que man nañoo kii man nga ñoo rattal bon xam nga yooyu bari na yu kaa yum xew quoi yum ko xew ci gàddaay bi noonu bi kii di wax euh, Ibn Mas'ud ci boppam no lool mais bu Ibn Mas'ud boobu du gàddaay bi de boobu benn jour la woon rek bu mu génnoon mook Seydina Abu Bakar radiyallahu bi biñ nekkee boobu gàddaayaguloon génn ci biti noonu ñu génn biti Makka gis <laughs> benn jeune benn jeune quoi bu bu yor ay ay ay ay ay ay gàtt ñu laaj ko ndax man nga ñoo rattal mu ne ah inni mu'taman de non man dañ maa wóolu quoi waaw dañ maa wóolu de waaw waaw muy euh, ibnu Mas'ud ibnu umm, ummi abdin fekk mu ngi yoroon euh, ay gàtti ba ibnu abi Mu'ayt mu yiis mi laa wax moom la doon <laughs> moom la doon sàmm mais ci gàddaay yoonu gàddaay bi bari na ñoo xam ne euh, moom da leen laaj ndax mën nañoo rek ñenn ñu ne ko non mais mooy ummu Ma'bad sal umma Ma'bada <laughs> la borom xilaas waxoon radiyallahu anhu laajal ummu Ma'bad al-Khuzaa'iya yonent saa salaam ne ko ndax mën nañoo ko mun ne ko dara amul fii sama gàtt yëpp sama jëkkër dafa yóbbu lépp yóbbu na lépp bi fi nekk mooy beeta manul dara mu ne ko ndax man nga maa permettre ma ratt ko mooy dañu doon gis di rattal yoo xam ne surtout sa kër yu nekk kilifa yu bari dañ naan mais waxal diw mu def ko waxal comme niñ ko fi waxoon mooy yonent saa salaam nag loolu ñu naan waxal diw mu def ko moom moom lay def moom lay ñëw di ko def waaw <laughs> sama yéree teppeeku mu jël di ko ñëwaat dàll bi moo bi mu génnee dafa dagg mu jël ko di ko di ko defaral boppam waaw te pourtant mais manoon na sànni dàll bi uti beneen ah mais Ousmane ah ibn Affan Abdurrahman bu ñu koy yëg ñoom di ko def bu ñuy yëg nee na saa sallam soxla daal ñu koy mais manoon na yónnee ci ñoom mais du ko def waaw Allahu akbar ak tawaabo wàcc sa bopp moo tax yenn nit da bañ a nekk koo xam ne ñu xamee la ay bañ yu bari déedéet yoneen saa salaam nag loolu la du loon def moo tax yii <laughs> mais attention tamit benn affaire am na parce que nit ñi léeg booy wax ñu jàpp leneen mooy nit mënoo ne nag par force nit ki lu mu war a lekk mu wadd farata nga lekk ko déedéet mooy lu ñu sopp la parce que am na yoo xam ne sincèrement bu ñu koy lekk di wacc parce que loolu lañ mel waaw nit ñi kooku Euh, euh, euh, mais liñ la bëgg a wax mooy li gën moom mooy mu fexe yar ci bakkanam noonu quoi même bu dee day wocc mu essayé ko après dina deñ ndax lan ngir rek ne man daal sama yoon a ci naw yonent saa salaam lii la wax loolu laay fexe def gis nga bakkanam day mujj miin ko xam nga lu bari nit du ko miin. gis nga toogin bi ñuy toog booy julli am na loolu boo bu dee da nga koy door a xam fekk yow nga yéex koo xam pour nga def ko premier jour nga koy def sa tànk bi day metti samp sa tànk bi noonu bu dee tàmmoo ko woon day metti. mais mais continuer ko nga seet quelques jours quelques mais même pas un mois affaire bi léegi day mel yow noonu kese nga mën a toogee parce que affaire yi loolu la waaw te saytaane man na cee lëmasu naan lool oh, oh, yow sa bakkan nangol oh, yi loolu nag nga forcer ko ci wàcce sa bopp te loolu nga roye ko yonent way sa am doxal ndigal li mu wax mooy lu ñu sopp la dañ la bëgg a wax àggul ci ci fu ñuy naan bon léegi yow boo fi marul sa ndab li def nga lu wala saa yi ba mu dànkee dem bay kii mu wadd te wala ndawal jim jël dem bay lekk mu wadd manoon na ko fomp mais defu ko après nga ne waa ji def na lu xaram non àggul ci lu xaram nag kaway <laughs> non mooy li gën mooy na def li yoneen saa sala wax nee na na nga fomp li ci nekk al ada ta nga lekk ko waaye attention am na leneen lu mu wax loo xam ne ñenn ñi moo tax lenn ci boroom xam-xam yi di ko pousser ne loolu sii day xaram kay parce que dane bu ko bàyyeeg yow lépp loo xam na nga koy bàyyi sa noon bi dina bon mu ciy dina am doole nan nga mën a wax ne du du du du du du farata farata la dara la bàyyi li ngay wax farata la parce que waa ji bu ko sànnee saytaanee ciy lekk ba pare am doole ci kan la jëm tu nourris ton ton ennemi toi ba pare nga naan garaaw ki nga xam ne moom nee borom bi wat naa ci yàlla dinaa leen sànk moo tax waaw boobu bon euh, même bu nee ne insha allah du lu gën a dëgër mais euh, côté boobu tamit jar na bàyyi xel mooy la ngay sànni noonu saytaane ngay dooleel moom da koy lekk moom yooyu lay lekk quoi moo tax mu ne si hadith Seydina Jaabir biñ biñ la rappelé léegi mu ne saytaane day teewut nit ki di ko assister ci lépp lu muy def xat ci léppam xattaa buy lekk mu ngi taxaw di ko di ko assister di xaar mooy ñamam bi bu waxul bismillah bu waxul bismillah day ñëw lu foofu ba ñuy gis hadith boobu leeraloon nañ lool. boo waxul bismillah da ngaa xiif yàkkamti kii ñu teg affaire bi nga ne tël tàmbali di non seytaane day lekk ak mooy mu ngi am force ci li ngay lekk di ci lekkaale mais boo nee bismillah moom oh. boo ñëwee fàtte ko nga ne wax bismillah ci jël njaal benn benn mu jóge sawaay li mu lekkoon lépp du koy mujj génnewaat du ci man dara mais bu dee da ngaa ñëw rek nii voilà enchanté voilà bon appétit voilà tàmbalee lekk. li ci gën a yées nga jël di lekk sa càmmoñ parce que nee nañ fourchette bi ci càmmoñ lañ ko teg parce que restaurant bu raffiné bii ma ñëw chez xaw ma Paul Bocuse wala nangam loolu waxi jaaxal la bu ñu ko tegee euh, def ko noonu nga dëpp ko te à ah, à condition la ngay lekk nekk bu dee yàpp la mu nekk dagana xalaala waaw bu nee chez Paul Bocuse moom xanaa jën nga fay lekk jën buñ deful sàngara ndax tubaab yi dañu miin même jën buñ koy togg ñu sotti ci rom le rom R <laughs> la. boo xam ne mooy de même soos yi nga xam ne du affaire wu sax yii mooy de ñu def ko ci moo tax ñoom wal la billah lekk seenug lekk lu jara bàyyi lu jara def attention la même liñ naan jën la léeg-léeg dañ ciy def sàngara mooy à condition mu dagan yow buñ jëlee fourchette bi teg ko sa càmmoñ yow en tant que julli la ngay def da ngay daggee sa ndejoor di lekk càmm da ngaa rek wala la non da nga koy changer après nag gaa yi man man damay lekk ndejoor ndax yonent saa saa alayhi salaam moo nekk sax imaam muslim ne dee leen lekk seen ndejoor ndax saytaane bu leen lekk seen càmmoñ ndax saytaane mooy lekk càmmoñ laa ta'kulu bi shimal waaw fa inna ash-shaytaana ya'kulu bi shimal bu leen lekk càmmoñ de waaw léeg-léeg nga ay nit yoo xam dañ naan ay nitu diine di naan attaaya nga jox la attaaya ñuy naan càmmoñ wal iyaazu billah yor bi ci càmmoñ di naan quoi moo tax loolu bàyyi ci xel surtout euh, ndékki gi ñuy ndékki à façon wolof euh, yor kaasu kii bi teg euh, bi nga duy wayen bi li nga xamante ne mooy jeeb bu jar bi jeeb bu jar sax <laughs> parce que <laughs> bi ci gën a mag <laughs> def ci kafeeg meew jël kilo mburu def ci ñoom ñoom ndambeeki ñoom mayonnaise ak gaa yooyu ñoomin saucisson di matte sa sa ndejoor tey naane sa ndoxu càmmoñ loolu dafa xara loolu baaxul loolu baaxul de voilà baaxul parce que yaa ngi lekke càmmoñ te yonent bay saa saam nee na bu leen lekke càmmoñ la mu ko lëkkale moo tax lekke càmmoñ dafa xaram parce que saytaane moo koy lekke te nee te man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kuy nuru nuru lu ay nit ñoom ngay nuru yow da ngay def ni saytaane waaw moo tax waaja ba muy lekke càmmoñ yonent saa sallam wax ko mu naan manuma ko mu ne ko lasta tax dootoo ko loxo ba këmëj waaw ndax rëy moo taxoon bu lekk càmmoñ waa ji naan noo man man moo koo ko waaw yàlla saa saa ne ko ah kon dootoo ko man dootoo mën a lekk loxo ba yàqu voilà kon mooy ëgg rëy baaxul kon xadis bi bari na ay njàngat yu rëy a rëy kii nga xamante ne nii ñun bu ñu xamoon suñu diine soxlawuñ ñu naan ñu voilà il faut pas lutter contre le gaspillage lutter nangam ak nangam loolu jullit bi da war a nekk koo xam ne ku war a xam yooyu yépp la waaw. dangaa war a xam yooyu xam ne gaspillage moom inna allaha la yuhibbul fasad jël di sànni lu nekk lépp loo xam ne am na njariñ amoo droit jël ko di ko sànni noonu bu dee jullit nga bu xam yow bu dee mënoo utiliser too ko defal ko nga def ko foo xam ne nit ñi dina am ñu ko utiliser bu dee ci immeuble nga dëkk comme li nga xam ne lenn la tubaab yi nga xam ne ñenn ñi da gis ne nit ñu ginee sax yeewu en tant que nit kese waaw dañuy jël ay livres yoo xam ne ay livres yoo xam ne ñoom ñoo ko amoon wala seen doom ñu war a sànni kii yi xam nañ ne bëgguñu ko dem sànni ji ñu jël ko teg ko ci hall fi nga xam ne ci suuf comme kay immeuble la ñu immeuble la boo xam ne ay appartement la ñu def ko foo xam ne côté fi ñuy jële lettres yi bind fa benn moo ne voilà servez bu ku ci bëgg rek jëlal loolu dafa am solo affaire yooyu nga xam ne keneen mën na ñëw romb ko gis ko doomam soxla ko mu jël ko jariñoo ci xoolal yow bu dee jullit nga yiiw googu ngay am moo gënoon nga jël ko sànni ko fële ñu yóbbu ko déchetterie moxoñ ko wal iyaazu billah moo tax loolu bu dañ ciy jàngi recycler di recycler loolu suñu borom yonent bi ay salaam la jaarale jàngal ñu ko waaw jullit dafa war a intégrer raw ci jamonoom ci lépp waaw nekk ko civilisé waaw mais yaa subhaanallah yàq kese waaw yàq kese di tuur rek waaw jël yëg li yëkki tuur mooy dee tuur li tuur xew yi gis nga xew yi cérémonie yi màggal gàmmu nangam jël di tuur rek ay lekk yoo xamante ne nii dañ koy tibbal ñenn ñu mos ñu jël këpp tuur wal ayaadu billah loolu lay loolu yàq la inna allaha la yuhibbul fasad te am na ñoo xam ne mën nañ cee jariñoo étudiants yi fi nekk waaw nga xam ne boo leen ko dajalalee jox leen ko gis nga suba ci heure bii nii wallahi ceebu gën bi ngeen doon tuur bu ñu ci dankee benn bennaat wallahi ñu la xalaatee ba ñaanal la rien que rek des nga moytu nga yàq gi borom bi ne bëgg ko wala tubazir tabdira nee na yonent bay sa sa bu leen pasar pasaree moo tax du affaire u xel ngeen ñëw tout le temps ngeen naan affaire bi tout le temps année bu nekk daa war a gën a yokku te yéen li muy yokku nag yi ngeen di yokku wala xar yeeg bëy yi ngeen di gën a rendi yu bari dañ koy sànni loolu amu ngeen ci droit ndax loolu yàq la te yonent bay sa sam suñu borom nee woon na ko wala tubazir tabdira waaw bu leen yàq ak pasar pasaree bul pasar pasaree ndax innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin waaw Allahu akbar ah ndax mubazziruna yi ñoom mbokki shaytaane yi lañ waaw mbokki shaytaane yi lañ koo gis muy yàq ku nekk neex la la naqari na la ah borom dee ko wax <laughs> ah waaw loo bëgg ñu wax nee na ma ne loolu laa wax yàq nee na moom say mbokk saytaane yee koy def waaw <laughs> ah. kon nag ñu moytali ko te borom bi nee na bëggu leen moo tax loolu dafa jara bàyyi xel waaw ah, ak jara bàyyi xel waaw ah. te loolu dalay invité ci nga am modestie da xam ne xéewal yi la yàlla defal yaatalal na la de ndax inna allaha yabsutul rizqa liman yasha waaye wa yaqdir de <laughs> borom bi nee na may tàllal di yaatalal wërsëg ku ko soob waaye nag mooy ngëbal ku ko soob de yow ni mu la tàllalale am na ñu mu ngëbal te ñooñu mu ngëbal daa bëgg moo tax mu institué zakat ngir ngay fàttale ko sa mbokk julli ñi moo tax ramadan bi ñu nekk bokk na ci njàngat yi nga ciy am mooy nga yëg xiif gi nga xam ne yow doonoo ko woon yëg da nga doon añ midi bu dee ñu ñu tàmba lekk midi la yow foo masa xiife da ngay lekk waaw ramadan nag da ñëw waroon a xëdd avancé continuer yeewu mbir ma weesu mu leer na doo fi lekk doo fi ndékki à ah part que waxtu bi weesu gi gën a saf ci yow nga gis ni ak kiif ni mu mel bu mu ëllëgee nga fàttale ko sa yi nga xam ne da nga leen di romb amuñ luñ lekk waaw nga leen ciy boole allahu akbar loolu hadis bi dañ ciy bàyyiloo xel wallahu taala alam al imam al hafiz taala mu teg ci xadis numéro 609 xadis la boo xam ne nag gisoon nañu ko mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala maa ba'atha allahu nabiyyan illaa ra'a al-ghanam qaala ashaabuhu radiyallahu ta'ala anhum wa anta fa qaala na'am kuntu araaha ala qaraarita li ahli makka rawaahu al-Buxaariyu rahimahullahu ta'aala kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu ta'aala mun de xadis bii nga xam ne gisoon nañ ko mu ne wa an Abi Hurayrata mu ne mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Abu Hurayra di bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu ta'aala anhu yal na borom bi daal di koy gërëm annahu qaala nee na an nabi bokk an nabi muy jële ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala nee na maa ba'atha borom bi yebalul allahu borom bi yàlla nabiyan benn yonent illaa lu dul ne ra'al ganam lu dul ne yonent boobee daal dinay sàmm gëléem qaala ashaabu sahabaami radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanuhum ne ko ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam wa ant ah même yow même yow ah wa ant ak yow yow tamit yonent ko waaw naam nekkoon uh, araaha nekk aji di ko sàmm moom gëléem non maanaam gëléem euh, gis nga biñ koy gis lu loolu laa doon wax naan man xaw ma lu tax pourtant maanaam gëléem gàtt yi mooy xar yeeg bëy yi ah <laughs> xam nga yaa ngi yaa ngi koy fàttale mooy man xaw ma lu tax tout le temps maanaam gëléem gëléem waxoon naa la diggante bi am nag sàmmkatu gëléem ak sàmmkatu li nga xam ne mooy gàtt xaaju ñoo jege <laughs> ne <laughs> waaw waxoon nañ loolu léegi kon mu ne euh, euh, amul benn yonent bokk bu yàlla yónni lu dul ne sàmm na li nga xam ne mooy gëléem ñu ne ko mais ba ci yow mu ne waaw ba ci man kuntu araaha nekkoon naa doon sàmm moom gëléem waaw ala qaraar yi te ci kaw ñu may fay waxoon nañ qaraar it yi nga xamante ne nii ay wàll la ci dirham ak diinaar ah eh, léegi eh, moom lañ ma doon fay li ahli makka ci waa makka ma leen ko doon yi ñu may fay kon mu ngi noone loolu eh, mu ne rawahu al buxaari al imaamu al buxaari di muhammad ibnu imaamul buxaari nuntu ah al imaam al Buxaari nan la tudd Muhammad Muhammad nan Abu Abdillah al Buxaari Muhammad ibn Ismaïl voilà <laughs> Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al Buxaari yu laa wax <laughs> rahimahullahu ta'ala hadis bi comme niñ la ko waxee léegi gisoon nañ ko mooy hadis numéro six cent hadis numéro six cent lañ ko gise woon ne la hadis bi dina ñëwaat te loolu numéro six cent mooy buntu bi ñu génn euh, euh, bi ko jiitu woon bi ko jëkkoon a jiitu ndax beneen benn wu woon dara mooy euh, bunt soixante neuf chapitre soixante baabu istihbaabil uzlati inda fasaadin naas hadis six cent juróom benn Euh, téeméer bi mu ne woon waan abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu waxoon nañ leen ñëw six cent mooy daan neuf xadis léegi xadis boobu nag moo nekk nii moo tax lépp loo xamante ne nii moom laa caa war a wax Allahu akbar loolu waxoon nañ ka moo tax du ñu ci ñëwaat ah du ñu ci ñëwaat insha allahu taala kon nag mu ngi noonu léegi kon euh, euh, mooy li tax mu ndi ko fii mooy rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàcce gum wàcce boppam te waxoon nañ la ko boobale nela léeg-léeg li gën a jafe nit ñi mooy ñu ñëw ba def ba am ba am benn position boo xam social wala politique wala lu man di doon wala ci wàllu diineeg yooyu dem ba ci biir ñu lay fàttali sa démb ga nekkoon waaw waxoon nañ la waa ji nga xam ne il est devenu milliardaire waaye bëggatul ku ko fàttali temps yi nga xam ne ci la doon boutique mbagg <laughs> mooy da doon à la la doon jaay moom vendeur à la sauvette la woon mais borom bi defal barke ba affaire am yëpp dox léegi mais bëggatul ko ko fàttali oh boo ko fàttalee mu nar a yëkkati asamaan ak suuf daal di lay kii mere kooku mooy kooku wóorul kooku moom bés bu ngeen ko dénkee seenum réew da leen di alal non da leen di alal koo xamante ne passage am bëggul di fàttali nit ñi man fii laa jaar wala damaa galéré damaa échoué woon waaw def naa lii échoué bëggul ku ko fàttali mu bëgg daal ñu liisal histoire am kooku wallahi na ngeen na ngeen di xoole ba dégg ko am mbaar laa wax am mbaar de waxuma sax ab quartier am mbaar ñun ñëpp lay alal waaw intérêt boppam kese di ko liisal kanta population bi yoonam du ci ne waaw wal iyaazu billah yonent bi saa saa nag di fàttali saxaaba yi loo xam ne ñu ñoom xamuñu ko woon moo tax ñu jaaxle amul benn yonent bu yàlla yónnee loolu mas naa sàmm ay gàtt ñu ne ko mais yéen yow mi da ngaa sàmm rawatina yow mu ne waaw waa Makka ñii laa doon sàmmal <laughs> ñu may fay <laughs> waxoon nañ la boobu kon sàmm lu am solo la voilà la sàmm métier mu am solo la.